a'uuzu billahi min alsheytaani irrajimi bismillahi irrahmaani irrahimi wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin sayidina wa nabiyina wa xabibina wa shafiina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wattaabiciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini annaxwu almaysuur kon ñu ñëwaat ci téere grammaire bi insha allahu taala ginnaaw bi <clears throat> jotaay bi weesu gisoon nañ xuruful atfi muy yi de nga xam ne ñoom lañuy utiliser di jëfandikoo ngir boole ay mbir comme bu ma nee Moodu ak Ibra am na dañuy permettre li ñu naan coordination gisoon nañ tamit at taabi'u nga xam ne tamit ci loolu la bokkoon daanaka sorewuñ benn la tey nag comme ni ñu ko waxe woon ñu war a gis muy kuuru 15 ci téere bi ni ko boroom toftale ñun nag weesu nañ ja 15 jotaay ñu war gis kon tey almudaafu wal mudaafu almudaafu wal mudaafu almudaaf ak al mudaafu ilayhi loolu nag mooy li nga xamante ne nii day nekk annexion moom lañuy wax ci français annexion bu ma nee la porte de la maison porte de la maison ma ne la voiture de Ibrahim yoolu noonu de boobu voiture de Ibrahim loolu annexion yooyu nga xam day am genre corrélation loolu lañuy wax ci arab almudaafu walmudaafu ilayhi moom lañu war a gis tey kon mu ne almudaafu muy definiir almudaafu walmudaafu ilayhi nuqtataani ismaani xudifa min baynihima xarfun min xuruufil jarri mu ne almudaafu walmudaafu ilayhi day définir nuqtataani ismaani xudifa min baynihima xarfun min xuruufil jarri mu ne kon almudaaf ak almudaafu ilayhi ndax ñaar la comme mu ngi bu ma ne këru móodu këru móodu boo leen boolee loolu lañ naan mudaaf ak mudaaf ilayhi bi nekk ci kaw bi bi jiitu comme móodu noo këru bu loolu mooy mudaaf muudu mooy mudaaf ilayhi mu wanee sayaaratu sayaaratu muhammadin sayaaratu mooy mudaaf muhammadin mooy mudaaf ilayhi mu ne ismaani ñaari tuur lañuy doon comme liñ ko waxe léegi comme këru muudu kër dafa nekk ni muudu nekk ni ismaani ñaari tuur lañuy doon yoo xam ne xudifa dañoo effacé min baynihima seen diggante xarfun benn araf ci min xurufil jarri ci xuruful jarri yañ gisoon ay min fii ala yooyu noonu nga xam ne jotoon nañ ko fee gis mu ne benn loolu ci yoon moo waroon a nekk seen diggante bu ma nee sayyaaratu muhammadin dafa mel ni loolu noonu ci cosaan day mel ni dañ naan la daa am lu ñu fi dindi seen diggante ñaari tur la sayyaara mooy voiture mooy oto muhammadin tur la dig li tax dig seen diggante defuma fi dara alors que dañ naan day mel ni xarf benn xarafu jar moo fa nekkoon muy ci araf yooyu muy ban comme li comme sayyaaratun li muhammadin oto pour muhammad léegi ñu dindi li bi te bu ñu ko dindee kon tun bi dootul doon sayyaara tun sayyaara tu lay mujje day mel ni kon li boobu noonu waroon a nekk seen diggante moom lañ dindi moo tax mu ne ismaani ñaari tur lañuy doon xudifa yoo xam ne dañuy azaf dañuy effacé min baynihima seen diggante xarfun benn araf min xurufil jarri ci xuruful jarri yi nga xam ne yooyu gisoon nañ leen léegi muy joxe am si la exemple mu ne hada kitaabu tilmiidi hada jàngoon nañ ismu ishaara mooy yi nga xam ne day servir de démonstratif nga xam ne damay joxoñ benn mbir ne lii hada lii de kitaabu téere at tilmiidi kitaabu tilmiidi téereb élève bi la téereb jàngkat bi la hada lii de kitaabu tilmiidi léegi nag fii mudaaf beeg mudaaf ilayhi bi mooy lan kitaab mooy mudaaf at-Tirmidhi mooy mudaafun ilayhi nga gis ne dañuy taqaloo du ma bu may liir du ma ne hada kitaabu at-Tirmidhi damay leen di dajal damay naan damay def liaison hada kitaabu at kitaabu nag mooy mudaaf at-Tirmidhi mooy mudaafun ilayhi mu ne comme lim la doon wax naan dañoo effacer seen diggante benn xar ci arafu jar yi mu ne li day mel li moo fi waroon nekk hada kitaabu kitaabun yi léegi ñu dindi li boobu mu des après li ñoo kitaabun dañuy dindi benn masque bi mu des kitaabu tilmiidi loolu mooy misaal bu njëkk bi bi ci tegu mu ne sallaytu salaata zuhri sallaytu mooy julli naa salaata zuhri mooy tak tisbaar julli naa tisbaar salaat az-zuhr salaat mooy julli az-zuhri mooy tisbaar mooy heure bi mu ne fii entre booy seet yow li boo bëggee xam na lay demee mooy dangay jël ñaari ñaari tur yi mooy salaat julli tur la az-zuhri tur la mooy temps la mooy tisbaar ci kaw kitaab tur la tilmiz tur la mooy élève kitaab mooy livre tilmise mooy élève léegi yow ñaari tur yooyu da ngay xool day seen diggante dara nekku fi mu ne la nag daa am lu fi waroon nekk lu ñu dindi bu ñu ko dindee nag nga xam ne bi ci tegu léegi bu ñu ko dindee loolu mooy nga xam ne léegi dañuy taqaloo loolu mooy mudaaf ak mudaaf ilayhi ta mudaaf ak mudaaf ilayhi comme yii nii ñu gis mooy dangay gis ne bi nekk ci kanam muy mudaaf bi dina ci ñëw mooy ne du am al mooy du am tanwin du nekk tanwin man moo no hada kitaabun at-tilmidi déedéet mooy du nekk tanwin mooy du ma doubler masque boobu bun bi déedéet kitaab bu laay wax te tamit al du ci dugg ndax bu ci al duggee rek mooy ne kon nekkatul mudaaf moom nekkatul mudaaf te liy ñëw ginnaaw moom beneen tur bi du nekk mudaafun ilayhi mais loolu dina ci ñëw fii daal li am solo mooy sallaytu julli naa salaata zuhri tisbaar julli tisbaar nga gis ne entre ñaari da li ngay njëkk a xool mooy lan mooy ñaari ay tur fii salaatu sallaytu loolu mooy jëf ji ak ki ko jëf mooy man sallay ak tu sallay mooy verbe bi tu bi mooy man mi ko def léegi salaata mooy julli loolu tur la az-zuhri temps la mooy tisbaar ma xool ne seen diggante dara nekku ci ma ne lii mooy mudaaf ak mudaaf ilay mu ne la nag boo ñëwee ci définition bi mu la ne woon ñaari tur la yoo xam ne dañuy effacer seen diggante benn xaraf boo xam ne moo fa waroon a nekk ci xarafu jar yi ñu mais dañ koo dindi doo ko fi gis mu ne dafa mel ni mu nge mu ne lii la waroon a doon sallaytu as-salaata fi dhuhri julli naa julli ji ci heure tisbaar fi dhuhri léegi ñu dindi fii bi mu salaat salaata zuhri mu ne beneen misaal bi muy beneen exemple bi ishtaraytu xaatama fiddatin ishtaraytu jënd naa xaatama mooy bàgg ñuy def ci loxo fiddatin boo xamante ne nii ci xaalis la bàgg or non bu bu xaalis argent mu ne fii boo xoolee ñaari tur yi mooy xaatam mooy bàgg fiddatin mooy argent seen diggante dara nekk fi mu ne mais li fi waroon a nekk te duñ ñu dindi ko muy xarafu jar bi fi nekk min la woon comme ci danga doon wax ishtaraytu xaataman xaataman min fiddatin léegi ñu dindi min bi te comme que waxoon nañ la mudaaf du nekk deux du am tanwin mooy duñ ko maas ñaari yoon xaata man léegi kon boo dindee ni xaata ma moo ciy des nga ne tu xaata ma fiddatin kon loolu mooy exemple yi nga xam ne pour wan la ne diggante mudaaf bi nga xam ne mooy biy nekk ci kanam tur bi jiitu ak mudaaf ilay ak biy ñëw ci seen kanam définition bi mu joxe ne day moom ñaari tur la ñoo xam dañuy effacer diggante benn xaraf ci xarafu jar yi mooy yooyu exemple yi jox léegi mu ñëw ci leneen mu ne xukmul mudaafi ilayhi an yakuna majruuran daa'iman mu ne xukmul mudaafi ilayhi mu ne àtteeb al mudaaf ilayhi mooy mudaaf ilayhi mooy deuxième bi mooy deuxième bi ñu waxoon sànq nga xam ne mooy deuxième tur bii ñëw après bu njëkk bi mu ne moom atteem day nekk an yakuna majruuran daa iman saa su nekk moom du deñ di nekk majruur mooy loo xam ne dañ koy maas kasra ci suuf lañ koy maas moom ko maas neneen mooy il faut ñu maas ko ci suuf mooy maas ko suuf kasra il faut mu nekk lool mu ne exemple uhibbu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam uhibbu damaa sopp rasulallaahi lii mudaafun yi boo koy xool mudaaf ak mudaaf yi lii lan moo fi tur rasul tur la allaahu tur la nga gis ne seen diggante dañoo taqaloo ñoom ñaar kon nga ne te bi jiitu waxoon nañ la ne moom du mas a jël moo tax moom la la ne nii xukmul àtteem moom an yakuna majruran daa'iman mudaafun ilayhi la ñuy xool fii mooy allaahi moom mooy tur bi topp ci rasul loolu mooy mudaaf ilayhi ndax moom mooy ñëw après tour bu njëkk bi te moom kasra mu ne la nag àtteem mooy à chaque fois ci suuf lañ koy maas moo tax nga am uhibbu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama te waxoo uhibbu rasulallahu wala uhibbu rasulallaha wala uhibbu rasulallaahan rasulallahi ndax kasra moom mudaaf chaque fois kasra lañ koy maas mudaaf ilayhi bokk ci suuf mu ne la mu ñëw nag ci attey mudaaf wax na la attey mudaafun ilayhi mooy dafa dafa njëkke attey bi nga xam ne moo mujj léegi nag mu ñëw ci attey mudaaf nga xam ne mooy tur bi nekk ci kaw bi ci kanam mu ne al mudaafu laa yadxulu alayhi al wala tanwiinun misl ban bin ak bun mu ne al mudaaf mudaaf moom laa yadxulu alayhi al al du ci mës dugg mooy bi nekk ci kanam al mooy ni ma ko waxee woon sànq mooy al du ci dugg te tamit du jël tanwin tanwin mooy masque boo xam ne dañ koo duble moom du jël jël loolu mooy tur bi njëkk ci kanam comme salaata zuhri salaata boobu manula am manula nekk as salaata az zuhri déedéet loolu man da nekk manoo tamit wax salaatan ba pare naan az-zuhri déedéet loolu tamit moom du ko nangu moom du jël du al mooy alif ak lam te tamit du jël tanwin mooy maskam kenn du ko duble mu ne la exemple uhibbu ba léegi exemple bi mu joxe woon rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam sopp yonent bi sallallahu alayhi ndaw yàlla li mu ne nga gis ne rasul bi duuni al mooy al amu fi doo fi def alif ak laam comme nga naan uhibbu ar rasula déedéet loolu mënoo koo wax mooy il faut nga dindi loolu rasulallaahi ngay wax mais man da jël al alif ak léegi loolu mooy li nga xam ne moo jëmoon ci mudaaf ak mudaafun ilayhi léegi mu ñëw ci i'rab bi mooy yoo xam ne day joxe ay exemple ci mudaaf ak mudaaf ilayhi joxe exemple yi yi nga xam ne noonu lañ leen di analyser après mu joxe tamrin yi ngir ñu mën a pare ci kuuru al mudaaf ak mudaaf ilay mu ne lii lañuy ñuy i'rab mooy yii lañuy ñuy analyser verbe yi mu ne jaa a muallimul madrasati mooy phrase bu njëkk bi bi ci tegu mooy marartu bi muallimil madrasati bi ci tegu mooy axadta kitaabahu jaa bu njëkk bi dikk na muallimul madrasati muallimu mooy professeur al madrasati wala maître al madrasati bu école bi le professeur le maître d'école ñëw na mooy jàngalekat bi nga xam day jàngale ci école bi moom ñëw na léegi mu ne la jaa ab boo koy analyser ganaayaan jaa ab fi'lu madin mabniyun jaa fi'lu maadin mooy jëf la joo xam ne dafa weesu mooy dafa dikk ba pare ñu door koo wax mamniyun ta moom niñ ko maase fin bi niñu ñu maase ab yi du wee du changer muallimu mu ne fa'ilun marfu'un bi dammati wa huwa mudaaf mu ne muallimu muallimu moom fa'il la mooy ki jëf-jëf ji mooy sujet marfon bi dammati dañ koo rafaa dañ koo maase nan damma mooy maska lonk wa huwa ta moom nag mudaaf moom mooy mudaaf bi waxoon nañ la mudaaf mooy jiitu mooy nekk ci kanam mooy tur bi nekk ci kanam te du jël al te du jël tanwin mu ne la al madrasati mudaafun ilayhi moom mooy mudaafun ilayhi moom lañu gisoon ne moom mooy nekk deuxième tour bi bi ñëw après bu njëkk bi te moom à chaque fois kasra lañ koy maas mooy maas ko suuf ci suuf mu ne majruurun bil kasrati dañ koo jar ci kasra mooy dañ koo maase kasra ci suuf nga xam nañ ne jaa muallimul madrasati loolu mooy analyse bu njëkk bi phrase bi ci tegu muy marartu bi muallimil madrasati léegi boobu boo koy conjuguer da nga naan ndax marartu su ko ko lii la verbe ak sujet ñoo fi bokk ndax tu bi mooy man kan man maa romb damaa romb bi muallimil madrasati ci jàngalekatu école bi ki nga xam ne day jàngale ci école bi maître d'école bi laa romb marartu romb naa bi muallimil madrasati ci metre d'école bi kon nga gis ne marartu romb naa foofu romb naa rek laa wax mooy jëf gée gi ci mais ki jëf a ngi fi ki jëf mooy man romb naa naa boobu mooy man fii nag lool bu dee ci arab nag tu moo tax boo koy analyser da nga naan marar dagg ko foofu ndax tu bi boo ko waxee mooy dugal nga fa'il bi wala nga ne rek marar marartu fi'l wa fa'il loolu tamit dañ koy permettre léeg-léeg walla léegi nag mais dañuy def ñoom comme ni mu def danga naan marar fi'lu madin mabniyun mooy fi'lu madin la mooy verbe la boo xam ne dañ koo conjugué au passé jëf ju weesu la ni mabniyun moom comme loolu la du changer masque boobu tu mu ne fa'ilun damirun mabniyun tu moom mooy sujet bi mooy ki jëf-jëf ji mooy man damirun mabniyun te damir la gisoon nañ damir yi tu ak yooyu mam niyun moom it du changer tout rek la mën a nekk bu nekkoon ta mooy yow mu ne bi comme bu muallimi dama koy dama leen di déco découper mooy bu ne damay décortiquer affaire yi ndax bi muallim la woon ñu dugal ci bi kon bi bi dama koy dindi ma koy analyser ma ne bi xarful jar yi moom arafu jar lay kenn gisoon comme ay fii ala yooyu moom xarfu jar ci ci la bi ak lii yooyu mabniyun moom it du changer niñ commencé bii rek la mën a doon mën da nekk bu man da nekk ab man da nekk bin wala ban muallimi mu ne mu ne moom la boo xam ne majrurun bil kasrati dañ ko jar mas ko ci suuf wa huwa moom mudaafun mooy mudaaf dañuy wax tamit ismun majrurun bi bi ndax comme que bii moo nekk ci kanamam bu doon fii moo nekk ci kanamam dañ doon wax tamit ismun majrurun bi fii mooy tur boo xam ne dañ ko jar di ko war koo maas ci suuf lu ko waral ndax fii moo nekk ci kanamam bii comme que bi moo jiitu dañ naan bi mooy ne yooyu yëpp mën naa nekk mën nga ne ismun tur majrurun bi fii mooy tur boo xam ne dañ koo maas ci suuf ndax fii bi bu la neexee tamit comme moom ni muy di waxee nag ni muy binde ismun majrurun bil kasrati nga ne tur boo xam ne dañ koo jar maas ko ci suuf wa huwa moom ba léegi mooy muallimi mudaafun mooy mudaaf bi al madrasati ne ci muallimil madrasati mu ne mudaafun ilayhi majrurun bil kasrati moom mudaafun ilayhi la majrurun bil kasrati dañ koo maas maas ko suuf mooy kasra madrasati léegi bi ci mujj mu ne axadta kitaabahu boobu comme noonu la axadta boobu bu ma koy anaa dama axad analyser axad door ta ndax ta damir la te damir boobu mooy ta mooy yow loolu sujet la kon danga naan axad fi'lu madin mabniin fi'lu madin la mooy jëf la joo xam ne dafa weesu verbe bu ñu conjugué au passé mabniyun moom it niñ commencé axad boobu du changé ta fa'ilun damirun mabniyun ta bi fa'il la mooy sujet la mooy ki jëf-jëf ji damirun mabniyun moom it damir la boo xam ne ni ñu ko change kiiwe noonu it moom mabniyun du changé ta kitaabahu mu ne maf'ulun bihi jël nga lan nga jël kitaabahu kitaaba kitaaba ngay wax ndax hu bi dañ ko cee yokk moom la gisoon nañ ko ci façon damir yi gisoon kitaaba kon ngay wax nga ne maf'ulun bihi mansuubun bil fathati wa huwa mudaaf mu ne maf'ulun bihi moom complément d'objet direct la jël nga lan nga jël kitaabahu kitaaba téere téere la jël téere moom téereem kon kitaaba maf'ulun bihi mooy maf'ulun bihi la mooy lan mooy com mooy complément d'objet direct mooy ci kawam la jëf ji dal jël téere dañoo jël loo jël téere mu ne man mansuubun bil fatxati moom dañ ko nasab mooy dañ ko maas fatxa maska ci kaw maska bu taxaw bu buñ tëral wa huwa moom ba léegi mudaafun mooy mudaaf bi mu ne hu hu nag mooy mudaafun ilayhi damirun mamniyun hu xam nga damir la bu la neexoon nga ne damirun mabniyun wa mudaaf wala nga ne damir rek wa huwa mudaaf moo huwa mudaafun ilayhi mooy mudaafun ilayhi ndax mudaaf bi mooy kitaaba mooy jiitu hu nga gis ne kon euh, façon bii mooy gisuñu ko woon sànk mooy ne mudaafun ilayhi xam nga bu ma nee euh, muallimul madrasati mooy le professeur le maître d'école pour ma dindi madrasati bu ma neexoon ma ne muallimuha mooy comme que madrasati féminin la bu ma neexoon ma remplacer ko ak lan ah nga xam ne féminin lay kii ma ne muallimuha bu boobaa muallimuha bu ma ko doon conjuguer bu ma nee muallimu ba mu nekk mudaaf haa bi day nekk mudaafun ilayhi mooy nekk place muallimul ma al bi mooy nekk place loolu lañ am fii mu ngi mel ni li nga ne axasta kitaabahu mu ngi mel ni dama ne axasta kitaaba rashidin voilà bu boobaa ci lay gina leen nga xam ne kitaaba na mënaan mudaaf la te moom maf'ulun bihi la ndax jëf ci ci kawam la daal rashidin ma ne mudaafun ilayhi mooy fii nag comme que dañoo dindi rashid def ci hu moom rashid nag hu lañ koy remplacer ndax ah, mooy damir bi àdd ak góor nga xam ne ci lañuy mooy nekk bu boobaa moom hu boobu damir mudaafun ilayhi damirun mabniyun moom damir la waaye mudaafun ilayhi la en même temps loolu mooy analyse yi léegi mu ñëw ci exercice yi mu ne tamarin mu ne dan mudaafan ilayhi misla mu ne dan tegal mudaafan ilayhi mudaaf ilayhi fii li lay laaj kon laaju la bind tur bu njëkk bi mooy da lay bindal phrase yoo xam ne yow tur bi ci topp yow yaa ko fay def mooy mudaaf ilayhi bi ci kanam mooy mudaaf bi ci tegu mooy mudaaf ilayhi yow nag yaay def tur bi ci tegu mudaaf ilayhi mu ne mislu exemple sal dalay jox exemple boo xam ne nii nga war a procéder ci exercice bii di ñëw mu ne exemple sallamtu ala muallimin loolu la lay njëkk a bindal loolu rek la lay bindal mooy nuyu naa benn jàngalekat jàng nuyu naa benn jàngalekat loolu la lay bindal après yow bu la nee def ci mudaafun ilayhi comme li ñu wax dans tegal mudaaf ilayhi mooy am nga muallimin léegi da ngay yokk beneen tur ci après muallimin boo xam ne pour mu nekk mudaaf ilayhi léegi mu ne la nii nag ngay def. mu ne comme ci exemple bii ma la jox sàllamtu nuyu naa ala muallimin ci benn nuyu naa benn jàngalekat bu ma ciy def mudaafun ilayhi lii laay wax sàllamtu ala muallimil madrasati danga naan sàllamtu nuyu naa ala muallimil madrasati nuyu naa maître d'école bi muy ki nga xam ne day jàngale ci école bi mooy lan nga yokk al madrasati ndax phrase bi mu la njëkkoon a jox sallamtu ala muallimin am na sens nuyu naa benn maître mais daa bëgg yow nga def ci mudaaf ilayhi ndax mudaaf ilayhi day définir xam nga bu ne sallamtu ala muallimin mooy nuyu naa benn maître man na nekk ku nekk mais bu ma nee nuyu naa maître école bi ñooñu xam nañ ne kon nekkatul maître ki yor daara alxuraan wala ki yor leneen wala professeur université xam naa ne du kooku kon nga xam ne kon mudaaf ilayhi mudaaf ak mudaaf ilayhi dafa bokk ci nga xam ne dañuy définir benn mbir ci yiy définir lañ bokk léegi kon ci exemple bi da ngay gis ne sallamtu ala muallimin nuyu naa benn maître après mu ne la nag li ma la exercice bi ma la jox exemple bii la bu ma la joxee mel ni yow yaa ci yokk comme li ma yokki fii almadrasati nga xam ne dootuma wax min muallimin damaan muallimi sallamtu ala muallimil madrasati madrasati moo ko ci yokk loolu noonu lañ la laaj nga def ci exercice bi mu ne la kon lii la xarajatil bintu xarajatil loolu mooy comme exemple sallamtu ala muallimin nuyu naa benn maître après moom moo ci yokkoon ci ni nga war a procéder mu lay jox exemple comme sallamtu ala muallimil madrasati nuyu naa maître d'école bi mu ne la nag fii léegi yow yi ci des yaa koy continuer yaa koy def pour bii di ñëw xaraj xarajatil bintu ngone siw jigéen si de génn na léegi nag mu defal la flèche ne la léegi yow defal ma ca kanam yokkal ma après al bintu foofu defal ma fa mudaaf ilayhi mooy tur bi war a topp ci moom te waxoon nañ la mudaaf biy jiitu du am al kon mooy fii même bu amee al yow al bi ma dimbali la mooy da nga koy dindi albintu bi boo di naree yokk beneen mudaaf ilay beneen noo buy ñëw après moom beneen tur mooy ne doo bàyyi al bi al bi doo ko bàyyi ci bintu xarajatil bintu mooy ngone su jigéen ci génn na léegi yow yaay xool lan ngay yokk ci après al bintu boobu loo xam ne mudaaf ilayhi lay mujj changer lay def affaire bi loolu mooy bu njëkk bi ci tegu mooy hal sami'tal kalaama hal gisoon nañ ko ci istifham yi nga xam ne ci lañuy poser question euh, d'interrogation yi ngay laaje hal sami'tal kalaama ndax dégg nga kàddu gi loolu laaj la léegi hal sami'ta ndax dégg nga alkalaama laaj bi léegi yow après alkalaama yaa yokk après foofu benn tour boo xamante ne nii mudaaf ilayhi lay doon mais day am sens nga xam ne moom comme ni mudaaf ilay liñ la wax moom kasra lañ koy maas loolu yow yaa xool ban tur nga fay yokk bu bi ci mujj xaratu kitaaban xaratu jàng naa kitaaban liir naa kitaaban benn téere léegi yow après kitaaban yaay xool ban tur nga fay def ngir am mudaafun ilayhi par rapport te basé liñ gisoon ci cours bi loolu mooy exercice bu njëkk bi bi ci tegu mu ne bayyinil mudaafa wal mudaafa ilayhi summa dubut xarakata ma lawnuhu ahmaru bayyinil mudaafa wal mudaafa ilayhi summa dubut xarakata ma lawnuhu ahmar mu ne bayyinil mudaafa wal mudaafa ilayhi leeralal waneel al mudaafa wal mudaaf ilayhi mudaaf ak mudaaf ilayhi wan ma fii par rapport ak cours bi ñu gis sànq lan mooy mudaaf fii ci exemple yi may joxe phrase yi di ñëw wan ma lan moo fii mudaaf mooy dangay souligner mudaaf par exemple benn tere ngay suni boo gisee mudaaf dañ koy dangay rëdd benn rëdd ci suufam ne lii wane ne lii mooy mudaaf boo gisee mudaaf ilayhi nga rëdd ñaari tere ngir wane ne lii mooy mudaaf ilayhi mu ne boo defee lool wan ma ci phrase bu ñëw bu nekk summa ginnaaw gi buut nanga nanga maas xarakatamaa law nu ahmar nang ma maasal li nga xam ne dañ ko dafa nekk en rouge lettres yi nekk en rouge nii man dinaa la ko wax bu ñuy waxoo naa la ne lii nii bu ma ne comme saw après taa ñëw loolu naa la koy waxee boo nga xam ne loolu moo xonq loolu la la ne nga maasal ma ko kon ñu ñëw mooy da ngay wane lan mooy mudaaf ak mudaaf ilayhi moo xam da ngay def benn rëdd ci suuf mudaaf da ngay jàpp ne mudaaf ilayhi ñaari rëdd ngay def ci seen suuf mudaaf benn rëdd nga xam ne bu ñu gisee nga def ñaari rëdd rek dañuy xam ne mudaaf ilayhi nga ci jublu même bu dee da ngaa juum après yi nga xam ne dañoo nekk dañ nekk en rouge te dinañu ko wax léegi nga maas leen nan la ñuy bu dee sujet nga xam ne ñuy maase sujet mooy dàmm bu dee complément d'objet direct nga xam ne fatxa la war a bu dee xarfu jar bi moo jiitu ci mu ci noo bi nga xam ne kon kasra la war a doon ainsi de suite mu kon ñu commencé nasha'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yatiman mu ne nasha'a juddu na rasulullahi màgg na yonent bi sallallahu alayhi rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam yu ndaw yàlla li euh, man nekk jirim yàq naa foofu mais naa ko <laughs> mooy ne yiñ la waxoon xonq dama koo maas <laughs> euh, ndax dana woon nga maas ko mais léegi nañ dem soit nga arrière affaire bi boo koy dégluwaat pour dee dégguma léegi nii soit nga arrière ko ngir nga xool nan nga koy maase comme que nag da exercice mooy man nga koo bañ dégluwaat ba buñ koy corriger nasha màgg na rasu rasu après mu def laa laa laam laam bokk laam bi mooy li ci xonq mooy yaa koy maas nasha a rasu laam ñëw allah après haa ñëw yow yaay maas laam bi nekk ci rasu laam ñëw boobu yaa koy maas allah haa bi ci topp lii lépp dañoo ko dañoo kolew allah ak haa bi dañu kolew yow yaay xool noo koy maase sallallahu alayhi wa sallam yatiiman di jirim loolu mooy bu njëkk bi sami'tu saw après taa taa ñëw atilmi après za za za ñëw za bi ñëw mu ne kon sami'tu dégg naa saw après taa bi taa nga war a xool nan nga koy maase baatu at-tilmi après za bi ñëw za boobu ngay xool yow noo koy maase mooy dégg naa baatu élève bi bi ñu tegu saafartu ila masjid après daal ñëw ar rasul ñëw sallallahu alayhi wa mu ne saafartu tukki naa ilaa jëm tukki naa jëm masji mooy voyage naa ilaa jëm fan mas ji après daal ñëw daal boobu yaay xool noo koy maase arrasu après laal laam bi ñëw laam bi tamit yaay xool noo koy maase sallallahu alayhi wa mooy tukki naa tukki naa dem fan ci jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wa bi ci tegu salla talaami après daal ñëw salla talaami talaami après daal bi ñëw daal boobu yow yaay xool noo koy maase almadrasa almadrasa après taa bi ñëw taa boobu yaay xool noo koy maase salaa après taa ñëw taa boobu après mook salaa dañoo takkaloo yaay xool noo koy maase almagri après baa bi ñëw baa bi tamit yaa xool noo koy maase fil fas après laa ñëw laa boobu tamit yow yaa xool nga koy maase lu muy wax phrase bi ñëw almadrasa almadrasa bi ñëw salaa taa bi ñëw fil fas après lam bi ñëw mooy julli na élèves yi julli nañ élève u bi julli nañ timis ci biir classe bi loolu la phrase boobu di teg bi ci tegu te mujj bi mu ne xaafid ala aada après baa bi ñëw al ak après lam bi dóoru ñëw wa ala nadafa après taa bi dóoru ñëw siyaa après baa ñëw ak kaaf baabee kaaf bi dañoo taqaloo ak siyaa siyaa baabee ju topp kaaf bi topp ci yooyu dañoo taqaloo baa bi ak kaaf bi yaay xool noo leen di maan maase mu ne kon phrase bi lii la xaafiz ala aada baa ñëw yaa koy maas al ak laam bi ñëw yaa koy maas wa ala nadafa yello bi door a ñëw ala nadafa taa topp ci yaa koy maas tamit siyaa après baay toor te topp ak kaaf yaay xool nan nga leen di mooy wattul respecteel del nekkal vigilant del respecté del wattu tegginu lekk tegginu booy lekk waaye tamit del wattu di respecté di wattu lan cetuk say yére mooy propreté de tes habits na nga bàyyi xel kon loolu mooy exercice deuxième bi beneen troisième façon exercice bi mu ne arib ma wu ahmaru arib ma lawnuhu ahmar analyser li nga xam ne dañ ko dafa nekk en couleur rouge mooy lii phrase bi li ma la ci ne moo moo xonq loolu ngay analyser li ci des doo ko analyser yaxudu loolu bokkul kul kul bopp yaa koy maas tamit maanaam daa bëgg tamit nga maas ko ngir xool mu xool tamit ndax yow xam nga li ngay analyser yaxudu kul laam la bu am shadda yaay xool noo koy maas insa après nuun bi ñëw walla naa la ko wax sax garaawul comme que defoon nañ bële comme ça en tout cas nga analyser lii yaxudu kullu insaanin xaqahu yowma alqiyaamati yaxudu kullu insaanin xaqahu yowma dina jël bépp insaanin bépp nit xaqahu àqam yowmal qiyaamati bésu taxawaay ba mooy yowmal qiyaam ku nekk sa àq ngay jël kenn du tooñ kenn laa zulma al yawm inna allaha euh, al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat laa zulma al yawma inna allaha sari'ul xisaab comme di suñu boroom wax ci suuratu zumar al yawma tey tujza la ñuy fay kullu nafsin bakkan bu nekk maa la nga xam ne kasabat bi ma kasabat boo ki lim jëfoon laa zulma amul tooñ al yawma tey inna leen na sa boroom de moom sari'ul ak a alxisaab ak gaawu réglé moo tax phrase bi mu ne yaxudu day jël kullu insaanin nit ku nekk xaqahu àqam yawmal qiyaamati bis ba léegi mu ne la lii ngay analyser ci phrase bi insaanin xaqahu loolu ngay inaan loolu moo xonq ci livre bi loolu ngay analyser yaxudu mooy da ngay bind dictée tamit bindaan mën ngaa bind bu dee yoo téere bi comme niñ gisoon règle dictée li yaxudu kullu insaanin xaqahu yawmal qiyaamati loolu nag li la ci intéressé nga xam ne moom ngay inrab analyser ko mooy kullu insaanin xaqahu léegi loolu fala tim tamaari mi yem loolu mooy li nga xam ne mooy cours bi jëmoon ci al mudaafu wal léegi cours bi ci tegu muy cours seizième ci livre bi ndax waxtu wi des na tuuti mooy bi ci tegu al mufradu wal musanna bi mas nañoo ko mas nañ cee gis dara al mufradu wal musanna ndax yàgg nañ koo gis mais dafa amul woon kuuru boppam ndax almufradu mooy doon nañ ko wax ci kuur yi wees woon yu bari sax almufrad mooy singulier ci français almusanna mooy duel almufrad mooy benn wal naa mooy ñaar après buñ paree ci aljamu mooy kuur bi ci tegu mooy nekk dix-septième cours mais cours seizième bi al mufrad wal musanna la benn ak ñaar le singulier et le duel bu doon français nga xam ne duel moom bokkul ci seeni kii dañ naan le singulier et le pluriel mais fii arabe dafa am duel muy ñaar dafa am solo dañ koy bàyyi xel muy joxe définition al mufradu nuqtataani ismun dalla ala wahidin day wax mooy lan lay tekki mu ne al mufradu le singulier wala benn ismun tur lay doon boo xam ne dalla ala day tegtale waaxidin ci kenn ci lenn rek lay tegtale benn mbir rek lay tegtale mooy ne un un un rek lay tegtale benn du deux du trois mu ne exemple muallimun ab jàngalekat xam nga kooku manuma ne ab jàngalekat c'est fini manuma ma ci dégg ñaari jàngalekat kooku mooy déggul wolof araab it noonu la ku ci dégge muallimun nga dégg ci ne àngalekat yu bari wala ñaar kooku mooy yow da ngaa déggul wolof da déggul araab rek waaye mu mu ne bi nga xam tur boo xam ne day tegtale ne kenn rek laay wax kenn mu ne exemple muallimun ab jàngalekat ximaarun mbaam sëf kitaabun téere baabun bunt mu ne def ay ay point et cetera man ngaa joxe yeneen tamit kitaabun qamarun nuurun aynun bahrun talfazun ainsi de suite naxlatun ainsi de suite naxlun yooyu yépp benn lañuy indiqué mu ne almusanna ismun dalla ala snayni almusanna ismun dalla ala mu ne almusanna ñaar nag tur bi ñu naan ñaar nga xam ne ñaar lay teg mu ne ismun tur lay doon boo xam ne dalla ala day tegtale nay ni ci ñaar day tegtale ñaari mbir mu ne comme yusaaru bi ziyaadati alif wa nuun aw yaa nuun mu ne nag ni ñu leen di xàmmeewe musanna ni ñuy xàmmee ne lii duyal la mooy ñaar la mooy dañuy yokk ci tur bi aani walla ay ni mooy alif buy xëcc ak nuun ni boo xam ne nuun boo xam ne ci kasra lañ koy maas ni dañ naan ko aani loolu lañu koy yokk bu dee sujet la mooy bu dee moo jëf-jëf ji nga xam ne ñaar la comme muallimaani muallimun par exemple benn bu ma bëggoon wax ñaar dama naan muallimaani dama ciy dugal alif bi xëcc ak nuun mu ne wala yaa ak nuun comme ay ni bu magoon wax comme muallimaani ma mu nekk lool mooy sujet la mooy ki jëf-jëf ji bu nekkoon complément d'objet rek dama naan mualli may ni ay ni boobu loolu yooyu ci lañuy xàmmee ne ne mot bii wala su tur du benn lay indiquer mais ñaar lay indiquer loolu la lay wax fii mu ne la kaay nag ma jox l'exemple boo xam ne marfon lay doon turbi marfon mooy loo xam ne dañ koy maas damm ak foo xamante ne nii kaa boo xam ne mansuub lay doon mansuub mooy boo xam ne fatxa lañ ko war a maas majruur mooy boo xamante ne nii moom kasra lañ ko war a maas mooy ci lan ci musanna ci duel lañ nekk ndax bu dee mufrad yomb na jaa a muallimun ngay wax marartu bi muallimin daraba mualliman jaa dikk na muallimun benn jàngalekat marartu romb naa bi muallimin ci benn jàngalekat daraba duma na mualliman benn jàngalekat nga xam ne min man mun yépp am nga loolu amul problème mais musanna bi la lay wan bulaan la ma jox la kaa boo xam ne da ciy nekk marfon wuñ maase damm boo xam ne mansuub nga xam ne fat la war a lañ ko war a maase ak boo xam ne majruur kasra la yii la lay joxe exemple mu ne exemple boo xam ne duel bi moom muy ñaari yi indiqué tur bi indiqué ñaar moom sujet la mooy walla boog marfon lañ koy maas mooy damma bu boobaa aani lañuy def mooy marque u bi wo nga xam ne bu doon muallimu par exemple bu dee ñaar aani mooy nekk mooy taxaw place u bi bu dee fa'il la wala yi nga xam ne day jël damma mu ne la marfu exemple jaa al muallimaani jaa a dikk na al gis nga palaasu muallim mu mu boobu nga xam ne damma lañ ko ndax marfon la aani bi mooy taxaw palaasam jaa a muallimaani dikk na ñaari jàngalekat yu góor yi wal muallimataani ak ñaari jàngalekat yu jigéen yi muallima muallimun mooy bu góor benn bu góor muallimatun mooy benn jàngalekat bu jigéen léegi bu ci nekk dangay bàyyi noonu dindi wi nii mooy changer benn ci kii maas leen fatha fin bi après nga yokk ci alif ak nuun muallimaani wala muallimataani loolu mooy bu dee marfon la mooy bu dee sujet la kon marque ne lii sujet bi la te marfon la aani muy alif beeg ni bi alif bi xëcc ak ni bi ñooy jël place am mu ne la kaay ma jox la exemple boo xam ne moom suub la mooy dañ koy maas lan moom dañu koy maas fatha mooy day nekk complement d'objet direct mu ne exemple ra'aytul muallimayni wal muallimatayni mooy liñ la wax sànq bu dee fa'il la sujet moom léegi doo wax u bu dee complément d'objet direct doo ne ah mooy nga xata siiñam mooy kasra la ñuy non fatha la ñuy maas bu dee complément d'objet direct bu dee sujet bu dee tur bi denn la ko muallimu boobu bu dee sujet la muallimu dàmbal nga koy maas bu dee complément d'objet direct ma ngay wax mais bu dee duel la sujet bi alif ak ni nga ci yokk bu dee nag complément d'objet direct la ay ni ngay yokk loolu mooy wane ne lii complément d'objet direct la mu ne exemple ra'aytu gis naa al ni ñaari jàngalekat yu góor yi wal nii ak ñaari jàngalekat yu jigéen yi kon nga gis ne kon lii ay ni ak aani aani bu dee sujet la ay ni bu dee complément d'objet la mu ne la ma jox la boo xam ne kaa boo xam ne majruur kasra lañ ko waroon a maas mu ne exemple sallamtu ala al muallimayni wa ala al muallimatayni sallamtu nuyu naa sallamtu ala nuyu naa alal muallimayni nuyu naa ñaari jàngalekat yu góor yi wa alal ni ak ñaari jàngalekat yu jigéen yi nga gis ne fii muallimayni ra'aytu ni ci exemple yi ñu jógoon ci mansuub muy maas fatha ak biñ maas majruur sallamtu alal muallimayni ñoom duñu changé loolu mooy bu dee mansuub fatha lañ wara a maas duel bi wala ñu war koo maas kasra mooy ci suuf loolu duñu ñu changer ñoom ñooy bokk ni ñu leen di bindee ay ni rek ni lay doon ay ni ay ni nga ciy yokk moom du ñu changer kon bu dee aani mooy sujet ay ni mooy bu dee complément d'objet direct walla tamit bu dee lan majruur la mooy bu dee xarf jar da koo jiitu tamit ay ni rek ngay wax du changer loolu mooy li jëmoon ci al musanna ak al mufrad mu ne na tamriinaani ñaari exercice mu ne ij'al ma lawnuhu ahmaru musanna defal li nga xamante ne nii dafa nekk en nga def ko musanna ij'al defal maa la nga xam ne lawnuhu couleur am ahmaru dafa xonq musanna nga def ko duel mooy dalay jox phrase yoo xam ne tur bi benn la mooy singulier la léegi mu ne la nga def ko duel bu ma nee baykat bi ñëw na ma bëgg nga ne ma nga defal ma baykat bi xam nga kenn la nga defal ma ko ñu nekk ñaar nga ne ñaari baykat yi ñëw nañu voilà loolu la bëgg nga def mu ne exemple xarajal muallimu xaraja génn na al muallimu prof le professeur wala le maître jàngalekat bi léegi daa bëgg nga def al bi nga def ko ñaar bi ci tegu ra'aytul muallimata ra'aytu seen gis naa al jàngalekat bu jigéen bi boobu daa bëgg nga def ko duel mooy ñaar nazartu ilal kitaabi xool naa jëme ci téere bi mooy xool naa téere bi daa bëgg tamit alkitaaba nga def ko ñaar comme ni ci kanam bi jiitu woon xarajal muallimu muallimu la bëgg nga def ko ñaar ra'aytul muallimata gis naa lee ki jàngalekat bu jigéen bi al muallimata la bëgg nga def ko ñaar nazartu ilal kitaabi xool naa jëme ci téere bi al kitaabi la bëgg nga def ko ñaar ishtaraytu sayyaratan sayyaratan boobu la bëgg nga def ko ñaar ishtaraytu jënd naa sayyaratan benn oto oto boobu sa yaaratan la bëgg nga def ko ñaar comme manoon jënd naa ñaari oto bi di tegu te mujj mu ne yaqra ut tilmiidu yaqra umu dina liir at tilmiidu mu ngi liir at tilmiidu élève bi léegi dafa bëgg lan dafa bëgg nga jël ko at tilmiidu nga def ko ñaar yaqra u mu ngi jàng at tilmiidu élève bi dafa bëgg nga def élève ñaari élèves yi ñu ngi liir loolu la bëgg nga def ko yoolu mooy exercice bu njëkk bi bi ñu tegu ndax tamri yi naani la wax gis nga mu ngi fii feeñ na fii naani tamri naani ndax ñaari exercice gis nañ bu njëkk bi mooy defal li nga xam dafa nekk en rouge nga def ko duel bi ci tegu mu ne mooy exercice bi ci tegu dan fil makaanil xaali isman muthanna dan tegal fil makaanil xaal yi ci bërëb bii nga xam ne dafa wéet mooy ay pointillés la fay def nga xam ne dara du fa nekk yow yaa fa war a bind la fa war a nekk isman tur boo xam ne musannan duel lay nekk ñaar tur boo xam ne comme muallimaani ustaazaani baqarataani euh, jamalaani jabalaani wala jabalayni wala taawilatayni kitaabayni mushafayni ainsi de suite xaasubayni mihfazataani wala mihfazatayni yu mel noonu la bëgg nga def ko mooy yaa xool tur boo xam ne nag day am sens ak verbe bi mu lay joxe lii eh, phrase bi après yaay xool mu ne kon ñu commencé labistu mu def ay pointier foofu moo wéet mooy defu fi dara yaa fu war a def li fi war a nekk tur bi nga xam ne ñaar nag lay représenter mais lu nekk benn comme sol naa loolu lay tekki labistu mooy sol sol naa mu def ay pointé yaa war a def foofu li fi war a nekk dafa wéet min suufin ci suuf suuf mooy ñaaru lin yooyu nga xam ne ci ci kii yi lañ koy jële ci deru xar yeeg yooyu nga xam ne ci seen karaw gi lañ ko defare mooy Euh, coton ak coton coton mooy xutn suuf mooy waa lin la mu ne labistu sol naa mu def ay pointillés mooy ne foofu yaay def lan naa sol ñaar nag nga ciy def min suufin ci lin ci suuf boobu mooy phrase bu njëkk bi bi ci tegu najaxat mooy réussir na après mu def ay pointillés mooy foofu yaay xool tur ba nga fiy def nga xam ne duel lay nekk ñaar lay nekk fil imtixaani ci examen yi najaxat réussir na mu def pointillés yaa war a def li nekk foofu fil imtixaani ci examen yi bi ci tegu zabaxal fallaaxu zabaxa rendi na alfallaaxu baykat bi après mu def ay pointillés yaay def lan la rendi moom baykat bi ah ñaar lay doon du nekk benn du nekk lu bari bi ci mu ne ihtarim ihtarim wormaalal respectel mu def ay pointillés yaay xool ban boo xam ne ñaar lay représenter nga def ko foofu comme bu ma nee wormaalal ñaari góor ñi comme lu mel noonu la la bëgg a wax ihtarim wormaalal léegi yaay xool ban tur ngay def fii nii après pointillé yi kon xam naa tey foofu la exercice yi yem tey xam naa tey ñu yemani noonu bii di ñëw nag insha allahu taala ci lañu war a gis comme que gis nañ lan al mufradu muy le singulier muy benn wal musanna ak dual muy ñaar man moo ci teg mooy après ñaar lu ci tegu ñett te boo nee ñett mooy lu bari kon bii di ñëw